ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati <clears throat> ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seydina Usmaan ibn Affaan taala anhu wa ardaa nekkoon agsi woon ci bi nga xamante ne nii ci la yéekatu fitna yi min alxawaariji wal munaafiqiin daldi ñëw ne dañuy démettre de ses fonctions seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanullah ñu ñëw bi njëkkee ñëw ci jàkke ji ñu ñëw di jéema wax li tax daal ndax waxoon nañ la ba njëkkee ñëw am na riwaay yu ne seydina Ali la yónni mu dem wax ak ñoom waaye après ñu ñëwaat ba nekk ci jàkka ji seydna uthman radiallahu taala anhu wa ardaahu daldi leen laaj na leen ay wax leen léegi lan ngeen ma jàppal ba jàpp ne man je ne plus légitime ñu commencé di wax seen wax yi nga xamante ne nii daanaka dara ginu ko nekk caaxaan lépp di caaxaana ci neen gisoon nañ tàmbali woon na di leen tontu benn par benn neewoon nañu ko ci yiñ gisoon bi weesu yow dangay dangaa matal julli ca Mina te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Muzdalifa te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa doon wàññi ak ñaari àndandoowam yi seydina abu bakr ak seydina siddiq radiyallahu ta seydina siddiq seydina omar alfaaruq anhuma ñu ne beneen loolu mu tontu leen ci ñu ne ak yow dangaa kii alxima mooy danga ko yokk ngir sa bopp fi nga xam ne mooy caawa miñ doon bi ñuy sàmm ibilu sadaqa dangeen ko fa danga ko yokk ngir sa alalu bopp ngir say gëléem ak say xar mu daldi leen tontu saabu bu tontoo bu ci nekk wax mbooloo mi saxaaba yi nekk ci jàkka ji jumaa yonent bi aleyhi salaam akada akadhalika how qaalu allahumma naam tout le temps ñu ne ko allahumma naam beneen bi ñu ne mu ne leen ana beneen ba indi leen seen beneen gaa yi ne ko alquran ji nga jël daldi koy nga lakk yenn yi bàyyi fi benn daldi ciy dajale nit ñépp mu daldi leen ciy tontu ak beneen boo xam ne moom nee nañ lañ koy reprocher mooy yow danga fee jiit ut ay gouverneur yoo xam ne ay gone lañ def gone yi di jiite nit ñi ko quoi mu daldi ciy toog tontu ñu ne ko tamit yow sa waa kër say njaboot ngi daldi fal mooy ñi nga xam ne yéen a bokk ci waa banu umayya di les omeyyades ñoom daal nga diir daal daldi leen gënale ci kaw nit ñi jox leen ay poste yoo joxul ñeneen ñi waaye gisoon nañ ne kullu hada kadib tout ñettee que dee nar nari neen la woon te bu nekk tontu na ci laaj nit ñi allah ñu ne ko allahumma naam ñu ngi seede buur yàlla de kene naam nii nga ko waxe yaa Usmaanu nii la deme waaw léegi nag foofu lañu yemoon pare bu ñu woon waroonu continuer tey inshaa allahu taala kon biñ mujj woon gis moo doon li jëmoon ci mbokkam yi ñu ne moom ngay fal gisoon nañu kene ñoom total bi cinq lañ woon te cinq yépp nekku ànduñu bokk poste waaw kon loolu mooy te tuddanoon nañ la ñeneen ñi nga xam ne moom la fal moom Seydina Usmaan radiyallahu taala bari gi ñu bari xam nga ne rien que dégg seen lim rek dangay xam ne mais lii di ça ne fait pas photo gars dañ liñ leen ëppee sax daa bari te ñooñu bokk ñoon ci Banu Umayya kon nar woowu mu daal di koy teg fële laaj nit ñi ñu ne akadhalika hu ñu ne ko qaalu ñu ne ko allahumma naam mu ne leen ndax noonu la dem ñu ne allahumma naam waaw bi waxee mbokkam yi mu ne leen say naa rasul am na ñi ma jiitu woon def nañ lu mel noonu wax nañ leen ci loo xam ne yonent bi aleyhi ci boppam wax nañ ko lu gën a metti lii ngeen may wax ba mu falee seydina Usaama alxibbu ibn alxibbi def ko mu jiite armée ba am ñuy kaas am ñoo xam dañu gis ne eh, lii c'est pas sûr yonent bi alei saatu salaam ne in ta'antum fi imratihi faqad ta'antum fi imrati abihi min qabl wa aymullah aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam innahu la ahabbu nnaasi ilayya wa kama kaana wala wa abuhu aydan kaana ahabbu nnaasi ilayya radiyallahu ta'ala anil jami' ne leen nag maa ngi waat ci yàlla ne bu dee da ngeen a jàmm ah, ci njiit gi ma jiital Usaama ibn Zayd daa fekkoon ngeen njëkkoon a jàmm ci njiit gi ma jiitaloon baayam ndax jamono yooyu baayam génn na àddina Seydina Zayd ibn Haritha ibn Sharahil comme niñ ko gisee woon ah moom qutila yawma yawma Mu'ta min fi jayshil umara moom foofu lañ ko fàtte woon alors que yónni gii mu doon yónni Seydina Usaama mooy ci fin wu dundam moom aleyhi salaatu wassalaam kon gisoon nañu yooyu Seydina Usmaan lim leen tontu ne leen yonent ma lay wax nañ ko loolu laaj nit ñi ne leen est la demee mbir ñu ne leen ñu ne ko allahumma na'am léegi nag ñu waroon a ci yi nga xam ne moom la gaa yi ñoom lañ doon wax moom nee nañ loolu lañu duggee Seydina Usmaan looloo tax il n'est plus légitime waliyasu billah waliyasu billah mooy koo fàttale koo kon waxoon nañ ne eh, yow en plus Seydina Usmaan daal di leen laaj aywa indi leen beneen <laughs> waaw mu ne leen indi leen beneen mooy seen cinquième ñu ne ko innaka a'tayta ibn abi sarh akthara min ixwaanihi wa naffaltahu xumusa ma afaa allahu alayhi min al maghanim ah min al ghanaim ñu ne seydna Usmaan radiyallahu anhu innaka dëgg-dëgg yow a'tayta ibn abi sarh dangaa jox ibn abi sarh en fait li ñuy wax ibn abi sarh moom la ñuy wax Marwaan rek waaw mooy lu jëmoon ca Marwan rek ndax tamit Marwan dañ ñoon da ko jox lu bari Marwan ibn al-Hakam waaw ñu ne ñoom ñaar ñi ñépp ay mbokkam lañ mu daal di leen jox lu bari ñu ne ko yow dangaa jox ibn Abi Sarh mi ne woon eh, Abdallah ibn Sa'd ibn Sa'id ibn danga koo jox waaye yow lu bari li nga ko jox loolu tegul voilà loolu day wane ne kon yow daldi woo nekk koo xamante ne nii ku ku légitime nga muy gouverneuru Égypte xam nga tuddoon nañ loolu ne buñ ubbee Afriqiya muy ay euh, Tunisie ak dëkk yi nekk foofu Seydina man da koo joxoon waaw gaa yi kii mu dellool mu ne leen bu ngeen d'accordé ma bàyyi ko bu ngeen d'accordul li ma ko jox de ak sama ak mooy alal la joo xam ne li ma ko jox dagan na waaw en tant que ki jiite loolu de mën naa ko def waaye nag bu dee gërëmu ngeen bu ngeen gërëm ngeen ma bàyyi koog moom bu ngeen gërëmul yéen arme bi ñu delloo ko gaa yi ne gërëmuñ mu delloo leen gaa yi nag loolu lañ ne ko yow dangaa joxe ko mu ne leen inni a'taytu ibna abi sarh maa afaa allahu alayhi wa inni nafaltuhu xumusa maa afaa allahu alayhim min al xumus waqad nafal nafala mithla dhalika abu bakr hein laqad nafala mithla dhalika abu bakr wa umar wa lamma za'ama al-jund annahum yakrahuna dhalika radadtuhu alayhim wa laysa lahum haqqun fi dhalika akadhalika hu qaalu allahumma na'am ba léegi kon ñu ngi ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam di feeñal ne ñoom seeni mbir ci argumentation lañ ko teg dafa am seeni li tax seeni argument yi tax ñu ne ko légitime ñuy indi mais bon bu dee nga yiñ indi baat na ko en bref waaw waaw ah, mu ne Seydina Usmaan di leen tontu ne man inni a'taytu na Abi Sarh man damaa jox ibn Abi Sarh mi ngeen di wax muy Abdallah ibn Sa'd na Abi Sarh maa afa allahu ali li nga xam ne alal ji nga xam ne buur yàlla moo ko delloo ci mooy comme ma afa allah ala rasulihi ah min ahlil qura fa lillahi wa li rasuli wa li dil qurba yataama alal jooju alalu xare la waaw joo xamante ne ni man defuma lu dul jox ko li nga xam ne mooy àqam ci alal ji ndax alal ji dafa bari ndax dëkk yi ubbi dëkk lañ yoo xam ne dañu ne woon yenn sous la souveraineté de la de de mooy gis nga ay ay Carthage Carthage Carthage xam ngeen Tunisie dëkk yooyu alal lañ bari woon mais alal ju bari ñu fa jëlee bañ ko ubbee ak yooyu man ma jël ci moom li nga xam ne moom moom moo ko moo nekk plein droit pour moom ma jox ko ko loolu la dalaa def xumusa ma afa allahu alayhi min al xumus waaw xumus bi boo ko xaajee hein cinq parts xumus bi xam nga xumus bi cinq parts lañ ko xaaj mooy boo xaajee kii bi euh, loolu gisoon nañ ko yaataloon nañ ko ci ghazwatu Badr ak yooyu mu ne man xumus bi xumusu xumus bi laa laa ko jox mu ne leen taqat wa qad naffala misla misla dalik Abu Bakr yéen saxaaba yi nekk ci biir kanta juhaal yi jóge Misra ki fële moom ñoom mën nañoo bañ a loolu mais say naa man yi muy waxal mooy ñu ñu ñëw xam mbir yi voilà mu ne yéen ta Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ak Seydina Omar mais def nañ lu mel noonu te man ba ma joxee say euh, Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh wa lamma za'ama al-jund annahum yakrahuna dhalika raddatuhu alayhi ba nga xamante ne ni soldats yi ñoom dañoo wane ne d'accorduñ ci ba ma leen laajee ñu ne d'accorduñu gërëmuñu dañuy d'accorduñ dama leen ko delloo tanak wa laysa lahum haqqun fi dhalika te nag loolu noonu ñu ne d'accord ci amoon ci àq mais man maa man maa séddee topp leen man maa séddee rek parce que Seydina Ousmane en fait euh, lii laa la doon wax ci côté bële ci jotaay bee weesu mooy ne dafa newoon nit koo xam ne da doon daw fitna lu mu man mooy tension nit ñi xare fii di xeex wuute yi am fii da doon def lu tuuba loolu moom. en tout bu mu xew fekk mu ngi dund moo tax yu mel nii xam na ne bu bu bu bu teniiree bu nee non yéen amu ngeen ci droit ci li ma joxe en tant que xalifatu rasulillah toogal ko fi paar bi mu yoroon ma koy séddale plein droit laa ko joxe loo xam ne charia moo ma ko may sama borom moo ma ko may ma man koo joxe ma joxe ko ngeen ne d'accord ngeen ci manoon na tenir foofu te bu boobaa moo am dëgg mais comme que armée bi nga xam ne ñoo xare woon gis nañu ci ëpp ñoom d'accord mu daan leen koy delloo mu ne walay sa lahum haqqun ala zalik te pour fii zalik te amuñ àq amuñu droit wax ma loolu mais man maa cédé sama part waaw man maa cédé ne leen garaawul comme que noonu la dañ ko delloo te boo seetloo mooy yàgg na def loolu mooy boo seetloo gars yi biñ ne é eh, c'est waa Kuufa ndax lépp foofu la jóge woon mooy Kuufa bañ ne ay ñu ne léegi Sa'id Eh, eh, gis nga njiitam yi yiñ la doon wax keroog hein ñu ne Sa'id ibn al-As na fi jóge waaw Sa'id ibn al-As il faut mu jóge fi waa Kufa bañ defee seeni déeb déeb ndax début bi Seydina Usmaan dafa ne woon déedéet mais après mu gis ne problème la nar indi Seydina Usmaan ne leen waa léegi baax na eh, ñoom ku ñu gërëm rek ñoom ñu ne naa Abu Muusa al yi lañ gërëm mu d'accord ci waaw te tamit am lu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari yi defoon waaw ne gaa yi dañoo ñëw ne léegi ñun moom lañ fal waaw ne ko yow Abu Muusa al-Ash'ari yow lañ fal léegi yow lañ fal Kuufa folli nañu Sa'id ibn al-As mi nga xam ne xalifatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam moo ko fi xoolal ma lool Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ñoom xamuñu ñu amal problème man laa la doon wax ne la xamuñ ne ñi ñu ko séqal ñooy ñi gën a sell xol ci kaw suuf ginnaaw yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam lan la wax Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ne leen mukk ma nekk gouverneur ci noonu duma ci d'accord de ci biir jàkkaay kuufa gi gaa yi wax mu ne leen mane ne <laughs> man duma ci d'accord man li ma leen di wax mooy yéen ñépp renouveler leen seenu jaayante ak xalifa bi fi ne muy seynaa Usmaan waaw ngeen waxaat ko lool dem ren ngeen yóbbante ko que ne renouveler ngeen jaayante allégeance bi ngeen porter allégeance di dégg ko topp ay ndigalam waaw Seydina Ousmane bi ñu nettali ko lool ne ko mais Seydina Abu Musa al-Ash'ari yi da loolu la def affaire bi yéem ko mu kontaan fekk gaa tamit ne moom lañ bëgg nga fal mu ne leen waaw baax na moom na leen kon na ne mooy nga gis le fait que xam nga mënoon na tenir ne man mais du ma céder pourquoi. man ki ma Sa'id ibn al saxaabi la radiyallahu anhu moo ubbi réewu Perse yi hein yooyu yépp ci loxoom la jaar dëkk yu bari ci Perse nguuru Kisra yi yépp ci moom la jaar mais kooku en plus ngëneel yi mu am te gis nañ liñ wax keroog li nga xam ne moom la kii wax keroog ci moom na euh, nu mu tudd euh, az-Zahabi rahmatullah alayhi pour wax la moom Seydina Sa'id ibn al-Aas ah radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye malgré tout Seydina Ousmane ne d'accord naa d'accord naa mu sedde xam nga <laughs> wa imaam az-Zahabi dane moom kaana amiran sharifan jawaadan mamduhan haliman waquuran dha hazmin wa aqlin yasluhu lil xilaaf Seydina azza imaam az-Zahabi rahmatullahi alayhi nee na moom ci boppam mënoon na nekk xalifa il était moom il était xalifable Seydina ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu kon kooku mais malgré tout Seydina Ousmane Sele loolu nag laa la doon wax ne <laughs> xilaafa Seydina Ousmane boo seetloo ak Seydina boo defee comparaison ak Seydina euh, Omar mooy Seydina Omar gaa yi ñemewuñ ko woon. ñemewuñ ko wax tabi affaire yi wax yi bari nii même Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wax na wax na ko gaay ya wax na ko bi affaire yi amee ba fitne yi jóg lépp jóg mu ne gis nga gaay daal du dara <laughs> daldi Seydina Usmaan moo moo moo lewet rek dama fekk mu lewet rek mais am na lu ñu koy duggee di wax naan Seydina Usmaan li waru ko woon a def lii nii lim def jaaduwul law fa'alahu Umar lam yatakallamu doonu ñoonu wax ne loolu bu ko sa sama baay Omar defoon te def na yoo xam ne gaa yi kenn ñamewula miit kenn du wax kenn kan mooy taxaw di di di di sëqat mais comme que Seydina Ousmane xam nañ ne bon tempérament waawam mooy noonu la ko buur yàlla bindee <laughs> ah mooy dafa lewet gaa yi nag profitoo ci loolu ku kii rek xaw a kii euh, ne waaye jàkkooruñu voilà de toute façon il va nous donner ce qu'on veut quoi mu ne gars am ah, mu ne leen loolu nag lu mel noonu la wax gars yi leen ñoom amuñ ci woon droit sax armée boobu parce que li ma joxe buur yàlla moo ma ko daganal ma joxe ko waaw te joxuma ko n'importe kii moo jiite woon armée bi moo doon xare moo ubbi dëkk yooyu yépp te man paaram rek laa ko jox finalement dama koo mujj daal di koy xaaj daal di koy xaaj wàññi ko bu baax parce que armée ba gërëmuñ woon loolu waaw mu ne leen gars mu laaj akadhalika hum qaalu allahumma naam ñu ne ko waa ah, loolu la de bu la neexoon de moom nga nga nga bañ mu ne leen haatu saadisa indi leen seen sixième luy tax ngeen ne man je ne suis plus qaalu ñu ne ko innaka tuhibbu ahla baytika wa tukthiru lahum fil ata ñu ne ko mais c'est beneen bi mooy yow ah sa kër dangay favoriser sa waa kër danga leen a sopp sopp bu rëy waaw sa kër nag waxul moom doomam ay doom yi mu am ñoom abaan ñooñu noon noonu taxul ñuy wax mooy ñooñu ci lañu mais li mu bëgg a wax mooy clan bi mbokk muy waa Omeyyad bi waaw waa Banu Umayya yow danga leen a favoriser danga leen a sopp sopp bu bari wa tuksiru lahum fil ata ba pare ngay bari loo leen di jox sopp sa waa kër moom loolu xaw ma nan lañ ci mën a ngàññi nit ñii dañoo dañoo dañoo feebar dëgg la man nañ ne bu doon sopp koo xam ne day pousser nit ki mu leen di jox loo xam ne daganul mu jox leen ko wala ñuy def loo xam ne du yoon mu ciy gëmm voilà bu boobaa mën na wax mais da lool gaa yi ne watoo watuk siru lahum fi lanta te yow gis nañ ne li ngi leen di jox dafa bari léegi Seydina Omar ne leen Seydina Usman ne leen radiyallahu anhu amma hubbi li ahli fa inni lam amil maahum ila jaw li xubbii lahum mu ne leen amma xubbii li ahli beyti fa inni lam amil maahum ila jaw waaw bal ajri alxuquuqa alayhim ka gayrihim min almuslimin wa amma i'taa'uhum fa innamaa a'taytuhum min maali wala astaxillu amwaal almuslimiina li nafsi wala li axadin min ahli fa wallahi lam aakulu lam aakul mithlu no mundu an wulliitu alxilaafata illaa min maali wala aakulu min maali almuslimiina summa qaal akadhalika hum qaalu allahumma na'am Seydina Usmaan ne leen te xam nga Seydina Usmaan jamono yi dafa nekkoon mag mage dafa mage woon waaw waaw gaa yi ne mu ne leen kat yéen amma hubbi li ahli bayti li ngeen ma ne damaa sopp sama samay eh, ñoñ sama waa kër dëgg la sopp naa leen waaye fa inni lam amil maahum ilaa jawr du ma jeng ànd ak ñoom ci loo xam ne tooñ la du ma raayalante ginnaaw ak kenn ci ñoom fii haddin min hududillah amul ci benn pen ci penu yàlla yi yi yàlla teg boo xam ne sama waa kër dañ koo def ma sama waa kër la naa bàyyi mu jàll ah gars moom amuñu luñ mooy amuñu lu ñu wax parce que kan al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth lan lay la du gis nañ ko wala déet gars yi tuumaa luñ ko ne ne waa ji day naan sàngara hein dafa julli ba pare ne leen ma yokkal leenam déet ndeke daa màndi woon wala déet bi ñu waxee loolu Seydina Usmaan yi di wax di wax liñ bëggoon mooy ca saa si mu mu demetre ko mais kenn du def lool yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu xal ku la indil information da ngay da leer lu ko bi mbir mi leeree moom ay àtte ay seede yu ñëw wax da ne ko qum yaa Ali fajlidu jógal yow Seydina Ali nga dóor mook moom ñoo bokk yaay hein ñoo bokk yaay te pourtant dafa <laughs> dafa bàyyi mu dóor koy yar ba pare mu démettre ko daal di koy daal di daal di koy folli fam ne woon hein léegi kon nan ngeen mën a waxe ne kon mooy kon yéen man sama sama waa ñoñ bu ma leen bëggee yit amul kenn koo xam ne damay raayalante moom ginnaaw ci tooñ atteb yàlla tegu ma ne duma ko teg parce que mooy diw mukk loolu amul yéen xam loolu amul wala ci mooy yàlla amul li am ba des mooy damay dawal seen kaw alxuquqa alayhim ka xayrihim min al muslimin àq yi laay dawal seen kaw comme ni ma koy dawale ñeneen ñi jullit ñi ñépp laa yemale waaw sopp nag nit moom kan nga gën a sopp loolu mbiru xol la waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam ci boppam moom bu doon séddale loolu la doon def waaw même diggante soxnaam yi day day équitable ci lépp mooy li nga xam ne loolu moom moo ko maîtriser quant sa xol buur yàlla nee na amul kenn ci xolu jaam yi ci yonente ma ne sarsam lu nee na amul kenn ci xolu jaam yi lu dul dafa nekk bayna usba'an min asabi'ir rahman ci benn ci diggante ah baaraamu ki euh, suñu borom yi subhaanahu wa taala moo koy wëlbati di ko jàllar bi nu mu ko neexe yaa muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik yow mii jàllar bi li nga xamante ne mooy xol yi jàllar suñu xol yi jëme ko ci di la jaamu kese waaw ut sa ngërëm kese wëllif lu dul loolu amin yonent bi alei sat ne man de lii laa man bu doon séddale soxnaam yi mu séddale équitablement ne ko bu ma jàppee ci li nga xam ne man man maîtriser wu ma ko mooy du man sama loxo la nekk yow ci sa loxo yow borom bi subhaanahu wa ta'ala nekk muy sama xol waaw buur yàlla moo tiim xol yi di ci def lu ko neex bu defee nag yow nga sopp nit loolu nit manu laa ñëw la pourquoi nga gën a sopp nit <laughs> loolu c'est mooy pour di ko expliquer sax loolu daa jafe expliquer lu tax yow nga gën a sopp nit loolu lu jafe la mais bu yàlla koy def waaw moom mooy def mawadda wa rahma seen biir ku mu neex mu def lak loolu mu def yow nga ëppalee ko li nga yëg ci côté kenn ki mu ëpp li nga yëg ci keneen ki waaw yeneen ma ne saa saa laaj nañ ko man ahabbu naasi ilayka kan nga gën a sopp ci nit ñi mu ne Aïcha direct Aïcha kon sayyidatu Aïcha la gën a sopp ci góor ñi jigéen ñi ndax question générale la man ahab sayyidina abu musa al-ash'ari abu amr ibn al-aas comme ni mu ci saxiix yi mu ñëw keroog gis nañ ko bi ñuy gis ghazwatu zaat salaasil bi mu demee comme que da koo ci euh, armée bi mu jiite te Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ak ñooñu ci lañ àndoon moom mu jiite armée bi mu jàpp ne kon ah maanaam kon ah man baadu dama yonent ma saa man la gën a sopp ñëw laaj ko man ahabbu naas ilayka mu ne ko Abu Bakar Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu non Aïcha non Aïcha Aïcha voilà ibnata ibnata waaw sayyidatu Aïcha moom waa gën a sopp muy sama soxna mu ne ko non non non minar bi jaali laa waxuma jigéen ñi di di góor ñi mu ne ko abuha baayam muy as-Siddiq radiyallahu anhu summa man mu ne ko Umar mu ne ko summa man mu ne ko Usmaanu <laughs> hé Seydina Amr ibn al ma ne hé hé mu tudd fu ay góor ñu bari nag ma xam ne man mii te yim tudd yépp man xaaju ma faa nekk ma xam ne hé ma ne ko waa baax na baax na <laughs> waaw kon lool na kon lool la kon mooy yonent ma lay mooy nit gën sopp li loo ngeen bëgg nit dina sopp njabootam ñu ko ciy ŋàññ fi ñu koy ŋàññ kay mooy bu dee soppam googu da koo yóbbe nag ci muy neenal dëgg di dëggal neen voilà moo tax mu ne man amul kenn koo xam ne dama ciy raayalanteeg moom gannaaw muy def lu dul noonu ma bàyyi ko ci parce que moom sama njaboot la déedéet mukk waaw te loolu gis ngeen ko ci alwalid alwalid moom leer na yar yi la wax nañ ko ko dóor ba pare mu ne ko dootoo nekk gouverneur waaw dootoo nekk gouverneur dootu nekk gouverneur mu démettre ko de ses fonctions waaw un gouverneur nga ñëw ñu dóor lay yar devant tout le monde waaw Seydina euh, Ali ne euh, Al-Hasan demal def ko mu ne ko ah, Abdallah ibn Jaafar xanaa moom moo ko dóor waaw kon kay kooku nan nga mën a waxee ne kooku da doon day neexal waa këram rek lu ñu lu ko neex neex na le mu ko en loolu nit ñi boo seetloo gaa yi nga xam ne Euh, euh, seen côté mënuñoo comprendre affaire yooyu tout le temps ñoom ñoom duñu gis jamais li ngay doxal ak ki nga ki nga xam ne ñoom xam nañ ne li nga ko soppe daa ëpp ni nga soppe ñeneen ñi ñoom duñu gis jamais que ne yow sévère na ci moom dara même bu dee ne du li nga xam ne dafa def lu dul yoon même boo ko réprimander gars yi jàpp ne ah saa yi kii réprimander wu ko dara même réprimander am gi saa yi dafa dafa nooy pourtant lu ngeen bëgg nag kon mu ne leen man damay doxal sam xaq yi seen kaw comme ni ma koy doxale ci ñeneen ñi ci julli ñi mu ne wa amma i'ta'uhum kantaa joxe gi ngeen wax ne moom laa leen di jox waaw nee ngeen dama leen di jox lu bari yéen loolu ngeen di wax noonu fa innama u'tihim min mali fa innama u'tihim min mali man sama alal laay jël di leen ci jox Seydina Usmaan dafa ëppoon alal da mooy parce que lan la def parce que Seydina Ousmane dafa dajale dafa dafa dafa séddale bi mu nekkee xalifa alalam yépp la séddale séddale ko ay bokkam muy waa Banu Umayya ak ñi nga xam ne ñooy way soxla ñi ci jullit ñi mu dal ñépp la jox de ce moom déggoo li mu wax keroog nee na man dara deseetu ma lu dul ñaari gëléem bi ñu ko naan yow caawa mi da nga koo yokku pâturage bi fii ñuy kii ci prairie bi danga koo yokk ngir say say gëléemi bopp mu ne leen mais <laughs> ñépp xam nañ ne bi may nekk xalifa bi may jël xilaafa gi maa ëppoon ay gëléem ki bëy ki xar ci ci dëkk bi Médina tout entière moo doon le plus grand Richard de Médine waaw mu nekk xalifa séddale lépp ba daje ba dese ñaari gëléem pour buy aji allahu akbar loolu nag ay njabootam la ko jox mooy waa Banu Umayya lim leen ci dox dafa bari loolu nag la nit ñi gis ne hee hee kii sa waay alalu réew mi lay séet lay pasar pasaree di ko jox ay mbokkam <laughs> mais ñooñu ñooy nit ñi moom la ñi xamuñ kan mooy def enrichissement illicite ñii dañoo feebar mu ne leen man innama fa innama li ngeen ne dama leen di jox sa innama utihim min mali man sama alal laa leen di jox wala astaxillu amwal al muslimina li nafsi gis nga waxuma leen dara man sama bopp duma daganal jamais ta masumaa daganal alalu jullit ñi baytu loo xam ne ñépp a ko bokk alal joo xam ne ku nekk am nga ci àq loolu man masuma koo daganal sama bopp man Usman te duma ko masa def te masuma koo def wala li ahadin min ahli du càggante ne kenn ci sama njaboot koo xam ne damay jël loo xam ne alalu ñépp la ma koy jox jamais daganal ma leen lool fa wallahi maa ngi wat ci yàlla lam akul lam lam akul waaw naa ci yàlla ne man lekkuma mundu an wulliitu ba ngeen ma falee alxilaafa ba ngeen ma wulliitu alxilaafata illaa min maali masumaa lekk yéen kenn fayuma waaw yéen lool ngeen foog man xanaa yëgu ngeen ne man sama alal laay ba ma nekkee xalifa ba nii mooy début l'an 24 ca muharram euh, ca kii num tudd euh, début wu année bi voilà l'an vingt-quatre ba bañ faatee Seydina Omar radiyallahu anhu ma nekk xalifa ba leegi sama ba l'an trente ngeen ñëw fii di ma wax lii ci gàddaay yonent mi alayhi ma ne man sama alal laa ma sa lekk li ma fi nekk yépp sama cin masulat taalu te li ko taal mooy li nga xamante ni ñu lakk mooy mooy ñu togg sama kër fekk loo xamante ni ci alalu jullit ñi la jóge masula am lépp sama alalu bopp la ba ma fi nekkee ba léegi xalifa masumaa lekkal ci alalu nguur gi dërëm te kenn fayuma amul woon salaire <laughs> voilà kenn fayuma man sama alal laa doon lekk sama alal laay dunde fa wallahi lam akul mundu an wallaytu alxilaafa illa min maali maa ngi wat ne ba ma masumaa lekk ba ma yoree xalifa bi ba ngeen ma defee ma nekk seen xalifa ba léegi lu dul ci sama alal wala akulu min maalil muslimiin te man Usmaan duma lekk mukk alalu jullit ñi waaw loolu kay al taqi Seydina Usmaan mu ci sàmm noonu nan lay defee loolu mais loolu xam nga gars yi dañoo feebar sax parce que man miy wax rien que man miy wax yow miy déglu képp koo xam ne ku ku ku nit ñi naw rek ku nit ñi naw tuuti ku am am am am ay non savoir vivre rek duñ la doo jiite dara di ci dund waaw ci loo xam ne du sa àq amoo mooy jëloo ci liñ ci moom dara ngay jël loo xam ne loolu ci boppam. loolu ñi gina suufe ci kaw suuf ñoo koy def mooy yenn ñi nga xam ne ci politiciens yi nga xam ne bu ñu faloo di def lu leen neex te du ñëpp sax mooy ñooñu nga xam ne boo seetloo ñoo gën a sànku gën a gën a gën ndax dañoo ndax dañ leen a defal buur yàlla leen defal ngëneel mooy ñu fal leen waaw loo xam ne ñu bari amuñu ko santuñ buur yàlla naka ci liggéey boobu ñu defe ko xar ci seen tànk tubay seen kem kat ñu def ko ni mu ware mais ñu ciy def ñu ciy sucré wu au dos sur le dos des gens waaw ñu ciy ut ñu def mbir mi daal loo xam ne buntu am am am la boo xam ne moom la leen buur yàlla yónni waaye loolu ñun suñ société yi day pousser day pousser ku nekk ci ñun ci loolu waaw parce que bés biñ la fale lañuy feetu bés biñ la fale seetlu nag ban ministre la ñuy fal boo seetloo ku ñu fal nga gis ay ñu def reportage man journaliste lan ngay def kër ministre ministre bu ñuy door a fal ana looy def këram bay dem ci mbokkam loolu rek premier problème la bo mais buñ fa xasee dem boo gisee ni ñuy kontaanee euh, organiser fête di sant monsieur le président moom kay moom donc moom moom moom moom delloo nañu njukkal kii ndeyam daa liggéey lool mel ni ñeneen ñiñ falul. Euh, baykat bi ne fële moom ndayam liggéeyul mooy yooyu yëpp waxu caaxaan la en plus ñu tegal la ci ay yëgal la nag conseil yi ñu lay jox bés boobu ah ku yàlla tàccu nag te te te feccoo dootoo feccati ba faw ak yu mel noonook ah mooy fii njëkke ko fi doo ko fi mujjee boo fi xoolee di jub jublu bañ jële la fi mos ba nga delluwaat ci sa walaa kaana gi nga newe woon yu mel noonu yooyu yëpp day pousser ci ku nekk ci ñun boo dëgërul te buur yàlla dëgërul la wallaahi di nga di nga def neen bëgg waaw waaw bu la buur yàlla defalul tasbit la tarkanu ilayhim shay'an qalila waxu waxuma la qalila rek mais yow kasira di nga jeng ci ñoom mooy di dem ci kees yi di leen defal lu leen neex di def enrichissement illicite di fexe di tabax ay immeuble yoo xam ne bés bu ñu la nàqee après man ngay luyee yii man ngay yooyu yëpp loolu lu muy jariñ jàpp ngeen ne ñooñu noonu ñooñ ngay tëkkaleeg say naa say xaqaare yi jóge fii ci réew yi ñëw naan ko hein yow na ngay jox sa bokk lu bari ak yooyu di leen favorise mu ne leen man duma lekk man ci sama bopp bu ma nee xalifa ba léegi sama alalu bopp laay lekk te daganaluma sama waa kër dara ci alalu jullit ñi jamais waaw kon nag mu wax nit ñi nag ne leen akadhalika hu est-ce nii la demee qaalu ñu ne ko allahumma naam waaw mais eh, allahumma naam waaw allahumma buur yàlla ñu ngi seede que ne naam dëgg la nii mu wax de lii la demee waaw saxaaba yi ci biir yëpp ne lii la de Seydina Usmaan de masula lekk masula lekk ci kii bi masula masula jël ci alal ji masula jël ci alal ji dara léegi nag euh, <laughs> moo tax xoolal kii euh, imaam imaam kii euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba boroom al-Musannaf rahmatullah alayhi dafa solo jële ci seydna abdallah ibnu umar radiyallahu anhu mu ne gaa yi dara mu ne gaa yi daal gis nga gis ngi gaa yi li tax ñuy kaas mooy ñoom affaire u alalu àddina moo leen tax a parce que ñoom ah, yi ñuy wax dañ leen a joxul rek te jox nañ leen sax mais liñ leen jox lañ xeeb waaw mu ne moom seydna abdallah ibnu umar ne leen seeka gaa yi euh, wa wallahi fekk muy wax doon wax naan ñun bañ doon mooy hadis bañ gisoon te mu nekk ci saxiixu eh, imaamul Buxaari rahmatullah alayhi imaam eh, borom musannaf da koo solo mais daa am lu mu ci yokk mooy bim naan que ñun kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hayyun afdalul umma rasulullah rasulullah ba'da rasulillah Abu Bakr afdalu ummati rasulillah ba'da rasulillah Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman wa inna wallahi ma na'lamu Uthmana fa'ala shay'an bighayri haqq wala jaa'a min al-kabaa'iri shay'an walakin huwa hadha al-mal in a'taakumuhu raditu wa in a'taa ila qarabatihi sakhittum innama turiduuna an takunu ka faris war ruum laa yatrukuuna lahum amiran illa qatalu waaw loolu rek ka fi am mu ne ñun dañ doon wax fekk naan fekk jamono yoon jamono yonent bi alayhi salaatu wa rasuulullahi hayyun yonent bi alayhi salaatu salaam a ngi doon dund gis nañ que am na ci yenn riwaaya yoo xam ne dane yonent bi alayhi salaatu salaam eh, demewul noonu nekk yi gën ci xeetu yonent bi aleyhi salaatu ginnaaw moom mooy Seydina Abu Bakar ginnaaw gi Seydina Omar ginnaaw gi Seydina Ousmane mu ne nag ñun Abdallah ibn Omar wa inna wallahi maa ngi waat ci yàlla ne maa na'lamu Ousmane fa'ala shay'an bi xayri xaq dañuy wax te buur yàlla kese xamante ne yàlla taxut Abdallah ibn Omar kan mu lay waxal loo xam ne ngir ngir ngir ragal la sa gannaaw. jamais mu ne man damay dañuy waxta buur yàlla rekk tax ah wallahi waat nañ ci yàlla ne xamaluñu Usmaan def na dara loo xam ne def na ko te amul woon àq def loolu te woon droit def loolu te tamit wala jaa min al kabaa'iri shay'an kabaa'ir ñuy wax mooy seen laaju yii nii nga xam ne ndax yii dafa gaaw ñu wóolu la ngay favoriser sa waa kër loolu lu gaaw la di lekk àqu ñi ci des mu ne mais xamuñ ne moom def na benn kabaa'ir ci bàkkaar yi ngeen di wax saxaa'ir yi sax da cee deful dara walakin huwa hadha al mal yéen daal li am mooy alal ji rek la ndax naafiq boo gisee li muy cëppi cëppee mooy affaire nguur te nguur ku ko yor amaale alal mooy alal ja la rek mu ne yéen daal mbir mi lenn la alal ji la rek in ataaku muuhu raditum bu leen joxee ngeen gërëm wa in ata ila qarabati yi saxittum bu leen joxee yéen ngeen gërëm te bu joxee ay mbokkam ngeen ne pourquoi muy jox ay mbokkam mais ay mbokkam xanaa bokkuñ ci mbir mi hein xanaa bokkuñ ci réew mi ba du ñuy jullit waruñ leen jox li ñuy jox ñépp buñ leen joxee yéen ngeen ne ëskey buñ leen joxee ngeen ñoom ngeen ne ay mbokkam ngeen ne ci mbay loolu du demee noonu mu ne innama turiduna en fait yéen ni ngeen bëgg mooy façon nit yooyu xawaar yi li ngeen bëgg dara turiduna an na ka faris da ngeen a bëgg mel ni waa faris rek waaw wan ruum mooy perse ak romain yi laa yatrukuna lahum amiran illa qatalu du ñu bàyyi benn roi bu ñu bëggul ci seen biir mooy boo xam ne arrange doxalul seeni intérêt lu ñu faat ko loolu la Hiraq la xamoon Hiraq la keroog bi nga xam ne ci la jot lettre yonent bi alayhi salaam moom César de l'empire romain byzantin demoon na demoon na bay wane ni yonent ma lay sa dëgg la te bu ma fa newoon wax yam waxoon ca qissatu Abu Sufyaan bu bu bu boobu muy nettaloon Seydina Abdullah ibn Abbaas tam nekk ci saxiix yi mu ne man bu ma demoon ba bu ma demoon gis nga bu dee yow Abu Sufyaan lii nga ma wax ba mu ko laajee laajee ci yonent ma lay sa mu tontu ko mu ne ko bu dee lii nga ma wax dëgg la dina moomi fi gis nga sama suufu tànk yi fii ma teg sama tànk moo koy moomi moo koy moomi moo koy fii ci l'islam waaw l'islam dina ko moom ba gaa yi mer mu ne te man bu ma demoon bu ma bu ma ko gisoon dinaa rax dinaa ko raxas ay raxasal ay tànkam mais bi gaa yi yuuxoo tëb hein ces fidèles conseillers ak ñi fa newoon ci biir ngir protester hein dafa ñëw dafa finalement dafa def li yi bëgg waaw dafa def li yi bëgg mooy ne leen dama leen de dara dama leen doon tester rek ngir xool loolu la mooy gis nga bu gis nga bu continué woon gaa yi dañ koy rey ah bu naan daa nekk jullit gaa yi dañ koy faat parce que ñoom noonu la waaw moo tax te tamit perse xam nga yeneen mi aleyi salaatu salaam <laughs> ba léegi ci lettre yi Kisra ba ba mu yónnee Kisra lettre Kisra di reewantu waaw di ñàkk ñàkkale teggin waaw naan hé quoi sax muy bind bu lettre boo xam ne man du man lay njëkk a bind muy bind bismillahi rahmaani rahim naan min muhammadin abdullah wa rasuli ila kisra di ma ji di ma mujjee mais kii xanaa xamul ne man maay shahan shah malikul muluk kisra xanaa xamul maay kat sama jaam ci mu mu naan yonente mi aleye sat ab jaamam la mooy wax yu ñàkk tegginam yooyu mu waxoon yeneen time ale saam ba mu yóbbu yónni woon waaje ko toogal moom Kisra Yaman ne ko demal lu mu gën gaaw nga dem Hijaaz indil ma kooku du sama waaju kooku noonu waaw demee yeneen time ale saar saam noonu la dana gaa ji saa yi te boo demee yëgal ne Kisra bi la yónni woon faat nañ ko kan moo ko faat doomam waaw mu nga mooy loolu la woon mu ne leen nag yéen da ngeen a noonu ah César bi bi bi ne woon Euh, César euh, Jules César Jules César pas César Hiraqle de beneen César bu bi gën a rëy mooy bu romain yi te moo gën siiw sax ci César yi Jules César Jules César dañ koo faat sénateur yi ko faat di ak mbokk ak doom ja parce que lan parce que moom li mu doon doxal neexu leen li mu góor na mu ñu doxal mooy loolu mu ne leen li kon yéen da ngeen a bëgg a mel Seydina Abdullah ibn Umar ne yéen du dara innama turiduna an takunu ka faris war ruum laa yatrukuna lahum amiran illa qatalu loolu te sera yéen daal mooy xawaari yéeg consort googu waaw xawaari moom waxoon naa la bari nañu mooy du ñu nangu njiit jamais il faut ngay nekk seeni bànneex boo ciy jóge ñu commencé di la dugg moo tax waxoon nañ ne dinañ fexe di la xeexal bañ fal la buñ la falee ñoo lay njëkk àjj waaw ñoo ni njëkk ajji boo bokkul ci ñoom kon Seydina Usmaan loolu leen tontu léegi am na yeneen am na yeneen yoo xam ne yoo xam ne ñoom dañ doon wax ne yii nii day wane ne yow lii day wane ne yow légitimo boo fàttale ko bokkoon nañ ci wax dañu waxoon ne euh, ne léegi lii wane leneen loo xam ne tamit day wane ne yow légitimo mooy ne dangaa fitnaal ci saxaaba yi daa am fitnaal am ku mel ni abu sayna abu dar nga daal di koy dàq génn ko madina gii nga xam ne fi la ne woon nga dàq ko daal di koy yóbbu fële euh, euh, rabada euh, léegi <laughs> yaa ko exilé même ne woon na Sham nga jël ko exiler ko yóbbu ko foo xam ne moom kesee fa ne waaw loolu noonu bokk na ci li nga xam ne moo tax bokkoon na xadis bale fële la yemoon ci yooyu mais am na leneen liñ koy dugg dafa bari mooy bokkoon na ci yooyu que ne te tuddoon nañ ko ñu ne ah, Seydina Abu Zar radiyallahu saxaabi bu mag bu noobu nga nekk xalifa amoo dara looy def nga daal di koy exiler ci loo xam ne du yoon xam nga loolu mooy kàcc yi nga xam ne ñoo gën a rëy quoi laa ilaha illa allah hein ndax eh, gaa yi xam nga te loolu mooy du ñuy ko wax nii mais mooy mooy ñi mel ni ñoom te amul fenn fu ñu tibbe seen mbir yi lu dul ci kutubu taarix yi mooy ci kutubu taarix yi muy téere siira yi moo tax ma waxoon la ci jotaay bi weesu siira moom dafa laaj ku koy jàngale bi yoboo nga xam xadiis wala ku koy jàng na nga xam xadiis sinon nan ngay nan ngay nan ngay segge yi jurul dëgg ci li nga xam ne mooy dëgg nan ngay ségg dëgg ci li nga xam ne mooy paan yi nga xam ne du dëgg yi yi nekk ci téere yi te xam nga comme li imaam al-Hafiz Ibn Hajar doon wax rahmatullah alayhi eh, c'est eh, eh, yu njëkk yi ñoom bu ñoom buñ la indilee càllale pour ñoom def nañ li voilà ay yi ñoom buñ càllale baax na ñoom pour ñoom léegi gisee bon léegi kon yow yaa war a xool bi nga xamante ne nii moom moo ci jub nga jël li jubul nga baax mais doo ñëw rek fab lépp léegi nag ko kan moo kan moo man la li jub nga jël li jubul nga baax ah loolu du n'importe qui moo tax imaam al kii euh, moom la kii doon wax imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne ñoom loolu la mooy ñoom buñ la indilee seen seen tàllale doy na pour ñoom baax na léegi nag yow yaa war a xam. yaa war a nekk expert mais expert bala ko doon mooy da ngay am xam-xamu loolu ñun door a wax expert bi nga xam ne yaay ñëw xam ne bii lii moo jub lii jubul càllale yi baax na lii baaxul loolu du ñépp ko man moo tax nga gis ku tëb rek mën a liir tuuti ñu naan oustaz diw la wala kii nekk ku commencé di nettali ñooñu ñoo gën a dangereux ci ñuy wax parce que li ñuy jël xamuñ li ci mawdu xamuñ li ci wér xamuñ ci dara li gën a extraordinaire la ñuy jël te imaam at-Tabari xoola imaam at-Tabari li wax rahmatullah alayhi ci muqaddimaam bi te gaa yi bari yi wax en général kenn liir di mooy yi ñuy wax yépp mu ngi yu bari mu ngi ci téere imaam at-Tabari mais imaam at-Tabari est que da leen ne woon man siira bu wér laa leen di indil moom mooy ñoom bu ñu indee càllale yi pour ñoom c'est bon voilà léegi nag ñi nga xamante ne ni hein ñooy jahaabise yi ak ñi nga xam ne ñoom am nañu capacité am nañu moyen traité loolu xam ci li nga xam ne mooy li ci wérig loolu ñoom dinañ xam ne lii wérul lii wér na ñi nga xam ne nag xamuñu ko dañuy buub jël lépp di xool li gën a extraordinaire comme li nga xam ne noonu la xewee ci jamono léegi ci dëkk yépp ay Égypte fu ne foo dem nga gis kazzab yoo xamante ne ni dañuy appuyer seen wax yooyu naan waaye rawat tabari yu mais ak aka neexoon ñoom ñooñu ñu liir muqaddima imaam at-Tabari xoolee imaam at-Tabari lim wax rahmatullah alayhi wal ya'lamu an-naadiru fi kitaabina haadaa anna i'timaadii fi kulli maa ahdartu dhikrahu fiihi mimmaa sharabtu anni raasimuhu fiihi innamaa huwa alaa maa ruwiyat alaa maa ruwiitu min al axbaari allati ana dhaakiruhaa fiihi wal aathaari allati ana musniduhaa ilaa ruwaatihaa famaa yakun déglul fii fii moo gën a am so déglu famaa yakun fii kitaabi hada min xabarin dakarnaahu an ba'd al-maadiina mimma yastankiruhu qaari'uhu aw yastashni'uhu saami'uhu min ajli annahu lam ya'rif lahu wajhan fi as-sihhati wala ma'nan fi al-haqiiqati falya'lam annahu lam yubta fi dhaalika min wa innama utiya min qibali ba'di naaqilihi ilaynaa wa ana innama addaynaa dhalika ala nahwi ma uddiya ilaynaa allah ay gaa yi lan ngeen bëggati xoolal imaam at-Tabari gaa yi wax céeli yi nga dégg njugub yi yi yi yi xojog jog fii nii yépp nga dégg leen ñuy wax di di am am naan voilà ça montre que gis nga saxaaba yi seen biir nii la woon mooy kaddaab lañu si parce que mooy ñooñu koo ci gis liirul sax hein introduction imam tabari xoolal ku ciy wax loolu nga ne ko euh, baal ma yow est-ce que liir nga introduction imam at-Tabari te nag nit boo liiru téere jàmb mais li yàlla mooy nga tàmbali introduction bi xam méthode am ak méthodologie am ak nan la tëgg mbir mi moo gën bokk wala déet da ñëw rek dugg ci géej gi saa nga xam yow géej gi xool bulletin météo wala boo xool taxaw xool géej gi xool ko nii ndax sàmbaraan ak sàmbaraaw da ngay gëm rek ñëw dugg ci géej gi noonu ngay def ñooñu nag noonu lañ def dañoo ñëw rek plonger ci géej gi saa ñu xool ndax am na requin wala côté bii côté la boo xam ne interdit à la yooyu yëpp seen yoon nawu ci ñoom daal nañ jël lu gën a extraordinaire ngir jaay seeni plume ngir jaay seeni papier ngir jaay seeni livre ngir tamit di wax ci deru ñi nga xam ne atharul bashari ba'da rusuli wal anbiya alayhim salaatu wassalaam muy saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ñoo ñu indil diine ji comme que gaa yi diine jee leen déranger te dañu naan ay jullit lañ mais munaafiquuna kibaar lañ dañuy fexe jam saxaaba yi bu ñu leen jamee ba wan ne ñii ñii xam ngeen ne ñii nii ñu mel ne sont rien ñii ñii ñii ñii ñii ñii yéen saxaleen tane yow yow saxaleen tane loolu lañ la bëgg a gëmloo ba foofu la ñuy jaara nag ah conclusion mooy kon yow diine jii ñu naan la ay nuyu jigéen baaxul ak biis baaxul ak kan moo wax xaadis yooyu kan moo ko fi ñoom ñoo ko soloo kon ñooñu gis nga ni mel kon xam nga ne yooyu taxawul quoi soyez yi bas quoi battre en pression lañ bëgg waaye nag kallaa summa kallaa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun suñu boroom moo wàcce alquran moo wàcce xadiisu yonent bi alayhi salaatu moo koy sàmm kenn manu ci lëf moo tàggat jahabizatul ulama waaw min ahli alquran waaye min ulama'i eh, alquran min ulama'i alhadith ñu liggéey boo xam ne daal li li nga xam ne mooy dëgg ci biir teenu ci biir géeju kàcc yi ñu génn li ci xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy teg mu leer nañ nga mën a taxaw wàcc yàlla ne lii nii yonent bi alayhi salaatu salaam a ko wax waaw iblis di mer di jooy di fuñu di dem waaw na fuñu waaw moolu nañ ko moom ak taalibeem dañuy mer muñ gisee xadiis yi dañuy mer mais nañ mer moo tax képp kuy toppatoo ay càllale doo leen neex bu ñu sañoon dañ lay éliminer sax wala kook bu ko kenn déglu bu mu audience parce que kii day yàq suñu affaire parce que ay kan dañuy ñëw nag xam nit ñi bu ñu xamul comme que ñu ëpp ay lambda lañ on naan dans euh, même le le grand auteur musulman le grand euh, imam at-Tabari par son tafsir par son histoire son livre sur l'histoire a dit ah dans le tome tel yëfi caaxaan yooyu gaa yi nag dañ leen gëm nga gis gaa yi gëm leen ndekete yoo huwa min ad-dajjaalin waa ji dajjaal bu rëy rëy rëy la kazzab la waxkat lu amul la narkat la léegi nag <laughs> moo tabari li mu wax tabari nee na wal ya'lamu an-naadiru fi ki nga xam ne mooy xool ci suñu téere bi ci li nga xam ne moom laay sukkandiku fii kulli ma ahdartu zikrahu lépp loo xam ne teewe naa ko fàttaleku naa ko ba di ko bind ak loo xam ne lu mu takkoon tamit mimma sharatu anni rasimuhu fii mooy li nga xam ne man dama chartaloon sama bopp ci début ne loolu loolu bind innama huwa ala ma ruwitu min axbaar mooy li nga xam ne man dañu ma koo man lu ñu ma soloo la mooy loo xam dama koo soloo nit ñi nettali ma ko ci ay nettali ci xabaar yi allati ana zakiruha fihi yi nga xam ne moom laay tudd sama téere bi wal athar ak jeexitali allati li nga xam ne ana musniduha ila ruwatiha man dinaa def li ma war mooy gisoo dinaa fexe hein ba daal li yóbbu càllale bi ba ci ki ko wax loolu moom dinaa ko def diw haddathani diw qaala xaddatani diw qaala xaddatani diw an diw an diw ba mbir mi mu ne moom nee na mu leer waaw mu leer mu leer mu leer mu leer waaw mu leer léegi sawaay léegi mooy li imaam alxaafis ibnu xajar doon wax léegi rek waaw mooy li imaam alxaafis ibnu xajar doon wax boo demee ci lisaanul miisaan hein mu ne aktharul muhaddisi muhaddisiina fil ansaar al maadiya min sanati mi'atayn wa halumma jara idha saaqu al hadiisa bi isnaadihi i'taqadu annahum tabarra'u fi 'uhdatihi waaw mu ne gis nga li ëpp ci boroom xam-xamu xadiis yi ama am Tabari c'est un grand xam-xamu xadiis muhaddis la woon hein mooy multi multifacette multidimensionnel la woon moom boo demee ci muhaddisuuna yi ci la waa ahlu tafsir mooy sëriñ bi gën a mag nga dem ci wàll histoire daanaka histoire bi moo gën a rëy tamit mooy moom noonu la mel mu ne gis nga fekk euh, moom doon def euh, euh, imaam kii Ibn Hajar ñoom ñuy ñu yàgg ni ak tamit halu ak après quoi ñoom dañoo jàpp ñu mag ñi dañoo jàppoon ne ñoom buñ la xasee ñoddil defaral la càllale yi indil la seen càllale yi ñoom dañuy jàpp ne léegi ñoom deñ nañu ci léegi yow mooy gis nga contrat bi doxoon te muy amaana ndax affaire bi xam-xam la xam-xam bi nag da nga koo war a teg fu wóor ñoom buñ la wan càllale yi pour ñoom pare nañ ci léegi yow yaa war a pare ngir ki koy jëfandikoo waru la nekk n'importe qui moom laa la a wax waru la nekk kuñ naan ustaas la rek mu tëb jël taarixu Tabari di di expliquer di nettali déedéet. non il faut mu nekk koo xam ne dafa am possi capacité wu xam dara minimum ci wàllu càllale il faut mu xam li nga xam ne mooy mbiru càllale yi bopp wala muy sukkandikoo ci ñoo xam ne xam nañu ko mu man ci wax sukkandikoo ci ñooñu ne kii nii wérul kon ay waxam nañ ko teg fële boo gisee gàmmukat yi di di sonn ci imaam al-Waaqidi ak ay ñu mel noonu mooy parce que xamuñu dara parce que bu ñu xamoon ne moom du sukkandikukaay diñ ko lii nii am na am na xam-xam bu yaatu mais quand même doo am da ci mbir yi mooy du koo xam ne day day ay ay mbiram dañ koy téye matruuk la kon nag loolu mooy yooyu boo ci xamul dara nga ñëw rek def ko argent comptant moo tax loolu imaam al-Hafiz Ibn Hajar boo wax loolu imaam at-Tabari ne man nag gis nga. dinaa la indil ana musniduha ila de dinaa leen indil li ma fiy tudd dinaa leen indil càllale ba ca ko ñettali léegi nag mu ne fama yakun fii kitaabi hada min xabarin dakarnahu an ba'd al maadi foo gis nag loo gis ci sama téere bi ci nettali yoo xam ne dañ koo tudd ci ñu jiitu woon mimma yastankiruhu qaari'u loo xam ne ki koy liir ta xolam sell danaa noonu lii moom moom mbir mi day ñaaw ci moom mu jàpp day xam ne noonu lii moom du lii ko wax lii moom non non aw yastanchon wala mu ne non lii dafa lii dafa ñaaw lool ci ñu koy waxal lool manu la nekk c'est impossible lii am mooy yi nga xam ne xoolal ma lool rek israiliyaat yi gaa yi dugg ci israiliyaat yi ba jeex jàpp na ñu ngi wax xam-xam te waxaguñu dara dara dara dara dara dara dara nga dégg ñuy wax yoo xam ne waaye ñi koy nettalikat ku ko newoon yow sa sëriñ te moom ci boppam xam na ne ab yonent moo gën sëriñam hein naka la waxe ci Seydina Daawud alayhi salaatu yoo xam ne fan lañ ko jële ci israiliyaat yi juif yi nettali nga xam ne kadaba marana yooyu nga xam ne ñoo dàq nar hein ngeen ñëw jàpp loolu di wax Seydina Daawud walla dafa yónni benn militaire alayhi salaatu benn soldaawam boo xam ne dafa amoon soxna su rafet ah mu yónni ko ci ay xare ngir mu faatu saa bu demee xare euh, faatuwul ba ni muy faatoo benn xare mu daal di dag denc euh, femme ba mooy yow kiy wax loolu kiy wax loolu boo ko ne woon yow eh, léegi yow yow si sëriñ dina def loolu waxuma la sa sëriñ rek boo ko noon sa baay dina def loolu yow bu fi ne yow eh, saa yi bàyyi ma ne la bàyyi bàyyi lan bàyyi yow yàlla si Daawud la tudd di ci yu ñaaw yooyu nga naan ma bàyyi nee ko yow est-ce sa bàyyi dina def loolu ci boppam jar naa xeex day xeex ndax sama bàyyi di jàpp léegi yow sa bàyyi du ko def hein te sa bàyyi mooy kan nga ñëw ku toll nit yonent suñu borom tagg ko Daawud mi nga xamante ne nii sa waay Seydina Daawud hein nga ñëw ngeen koy nettali loolu te ku ko wax sa baay waxuma la sa sëriñ dama koo jëlale parce que sa sëriñ moom yow sa fukki xel xalaatu loolu ku ko wax jaral nga ko rendi ko bés boobu nga ñëw di ko wax ko mooy danga koy loolu yi di wax rahmatullah alayhi xam ne ku ko liir lii moom du dëgg waaw te tamit dafa ñaaw du dëgg manu la deme nii c'est impossible waaw mu ne loolu te ki ko dégg mbir moomu na naqari dégg ci noppam min ajli annahu lam ya'rif lahu wajhan fi sihha ndax xamalu ko lu wér dara wéru ci wala maanan fi alxaqiqa te tamit dans la réalité amu ci benn sens boo xam ne noonu la mbir mi mën naa demee noonu mu ne fal ya'lam kooku na xam ne annahu lam yu'tawi dhalika min qibalina loolu du jundoo fi indi de du man de du man imam tabari mukku waa wa innama utiya loolu mu ngi jóge min qibali ba'di naqilihi ilayna ci ñenn ñi nga xam ne mooy ci ñoom laa ko soroowe ci càllale yi ñooñu ñoo koy indi kon nag ci ñooñu la jóge de mais du ci man man indi naa la càllale yi boo xamee ñi ci biir di nga détecter ñi nga xam ne ñii ñoom seeni wax jaru la jàpp bu boobaa lu ñu nettali nga teg fële waaw ba doo ci dégg loo xam ne yu garaw yi mu ne ñun nag wa anna innama addayna ala nahwi ma udiya ilayna ñun dañ koo indi comme ni nga xam ne noonu lañ ñu ko nettalee noonu lañ ko nettalee waaye tekkiwuñ ne li ma fi wax yépp a demee noonu kuy liir na nga léegi nag booy liir yépp yoo xam ne gis nga ne lii nii manu demee nii te tamit affaire yi gii lii da c'est impossible mu demee nii xamal ne jógewul ci man imaam at-Tabari ki mu jóge mooy ci ñenn ci ñekk ci càllale yi waaw. xoolal ma lii lii leer la moo tax gaa yi léegi yow ki la wax nii ki la wax nii ci bopp moo tax am na riwaaye ay gaa yoo xam ne comme ay ñoom Luut ibn Yahya hein moom lañ xamee ci Abu Mixnaf mais kooku kaddaab la kooku noonu <laughs> te pourtant imaam tabari jëli na ci moom lu bari mais wax na la hein wax na la wax na la lim lay waxaa ah. Abu naf nga xam ne eh, ku mel ni Yaxya ibn Ma'in dane laysa bi shay kooku du tus Abu Xaatim imaam Abu Xaatim ne matruukul xadiis kooku moom ay xadiisam dañ koo baax jarul a dàq ganaar ay waxam waaw mas nañ ko ko laaj sax benn bés waaw mu mu faxas loxo yi moom imaam Abu Xaatim ñu koy laaj naan ko mais euh, mais euh, kii Abu naf moom darajaam mooy ku wér la ku wérul mu ne mu faxas loxo yi ne ahadun yasalu an hada ne am na am yàlla bind na nit kuy laaj abu mehnaf mooy kat am na loolu am na loolu am na <laughs> imam ad-Daaraqutni ne da'if mais abu mehnaf mii nga xam ne imam ibn Hibbaan ne yarwil mawdu'aat an thiqaat non abu moom <laughs> yarwil mawdu'at day jël ay ay mawdu'at yoo xam ne dañ koo créer de toutes pièces di ko ne ne ne jël ay ñoo xam ne ñu wóor lañ mu ne ñoom ñoo ko solo ci ñoom la ko jëlee ñoom ñoo ko nettali kooku fomantekat la kon imam az-Zahabi na axbaariyun wala ixbaariyun taalifun ya laa yuusaqu bi Allah ne kii moom Abu Mixnaf hein Luutum ne Yaxya <laughs> mooy ab historien la nettalikatu xabaar la mooy ab gàmmukat la waaw taalifun ku ku ku wadda la mais il waa ji laa yuusaku bihi kenn amul ci moom benn kóolute te pourtant imaam tabari de li mu soloo ci moom allahu akbar hein ay cinq mille non kii cinq cent et quelques indi na ko ay xadiis yu mu jële ci moom di nettale ci xam bi te pourtant moo tax mais loolu eh, nga ne ma mais imaam at-Tabari xamu ko xam na ko kay di wax na la ko léegi ci ci ci ci ci introduction bi loolu laa naan kon nit bala ngaa liir téereb jàmbur leen liir introduction bi waaw wax na li muy wax boo fi gis lu dul loolu yëg leen ne ñi nekk ci càllale bi la meeru ci ma wax naa leen sama càllale leer na kon nag ku ku mën a détecter jëlal samay wax nga nga toxal ku ko manul teg fi nga baax mu ngoog te gaa yi fiy wax yépp amul xam-xamu xadiis xamuñu ci a nii bee xamuñu ci tus dara lañ ci xam waaw xamuñ ci dara ah, ay euh, mooy façon yooyu ak ñoom Sayfu ibn Umar Sayfu moom say